أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saamini wa tis'iin ba'dal mi'a baabu istihbaabil idtiyaa'i ba'da rak'atayil fajri alaa janbihil aymani wal hassi alayhi sawaa'un kaana tahajjada bil layli am laa kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal ci sunu jotaay bi ñu génn li nga xam ne mooy chapitre cent quatre-vingt-dix-sept di ak juróom fukk ak ñaar doon wax ci baabu istihbaabi baabu taxfiifi rak'atay fajr buntu bi doon wax ci wàcc wa woyofal gu ñu war a woyofal ñaari rakkaay loolu mooy sunna eh, fajar yi ak lañ ciy jàng ak li nga xam ne mooy leeral waxtoo xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis mille cent neuf mu ne woon wa abi wa an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala ramaqtu an sallallahu alayhi wa sallam shahran yaqra'u fi rak'atayni qabla al ba ni mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tey al bi wax nag di indi bunt boo xam ne mooy bu mujj ci li nga xam ne mooy wax ci li jëm ci wàllu ñaari rakkaay fajar ak liy wër-wërloo ci ñoom ñaar ci ngëneeli ak li nga xam ne ñooy wër-wërloo ci ñaari rakkaay fajar yooyee mu indi bunt bi nga xam ne mooy bi ci mujj ci la koy jeexale ci lay pare ci li jëm ci wàllu ñaari rakkaay fajar ndax seenu am solo ak liy wër wërloo ci ñoom léegi nag mu den di buntu bi le chapitre cent quatre-vingt-treize téeméer ak juróom-ñett fukk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett mu ne baabu buntu istihbaabi sopp gu ñu soppal idtijaa yi wéer si ndigg baada ginnaaw mooy tëdd ginnaaw ñaari rakkaay fajar yi nga xam ne ñooy sunna yooyu ngay julli ah, te li yoon li nga ko yoonal mooy ñu koy wax ci suuf comme niñ ko gisoon ci jotaay bi ñu génn ala janbihil ayman waaye ci sa ban wàll sa wàll wi nga xam ne mooy bu ndejoor bi sa côté droit wal xasi waaye bunt bi dama ko samp ngir di wane ne loolu dañ koo ñaax dañ ciy ñaaxe wal xas alayhi di ñaax nit ñi góor a jigéen ci yam nag ndax jigéen ñi ar rijaalu an nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukmi jigéen ñi ñooy sëru góor ñi ci wàllu àtte lu dul ne sharia dafay ñëw mais ah lii pour jigéen ñi la lii pour góor ñi la comme jihad jihad moom kenn du mobiliser jigéen waaw naan moo déedéet jigéen ñi looloo lool bokkuñ ci waaw ñoom bokkuñ ci ñuy mobiliser ci jihad yi di leen boole ci armée yi di leen enrôler non non waaye beneen affaire bu dee wàllu mbërëg loolu duñ ne góor ñi aywa yéen actes yi jëm ci yooyu ak ak nu fasaa u yeeg yooyu ah ak ku euh, gisi nag yooyu yow ay aywa déedéet loolu concerné wu leen sinon bu dul loolu actes yi bu ñëwee ñoom ñépp ci yem. waaw bu julli jotee kenn ci ñoom amul ngànt farata la ci ñoom ñu daal di koy julli laata waxtu wi di génn waaw amul góor ak jigéen ñoom ñépp ci yam waaw bu koor jotee ku yëpp ku amul ngànt noon la caaxaanu duma leblanteeg yàlla loolu day wane fi nga xam ne noonu la la sa diine tollu mooy tollu la dara këyitu risla buy naaw ci ngelaw li wal iyaazu billah amaana yow moo ëpp poids ci yow que lii nga xam ne mooy koor gi la yàlla sant yow yaa wal iyaadu billah kon lii góor ak jigéen a ci yam mu ne kon wal xas di ñaaxe alayhi ci ñaari tëdd googee ci wàllum ndejoor bi bu ñeen jullee ñaari rakkaay fajar yi ba pare léegi nag mu ne sawaa'un loolu nag moo yem këne waa ji kaana tahajjada bil layli am la moo xam julli woon na julli naafila ci guddi gi wala defu ko waaw parce que al imaamu Nawawi rahimahullah dafa tranché li lii ay masala la loo xam ne dinañ ko gis ci biir euh, xadis yi muy indi euh, amaan buñ ko gis ci xadis bu njëkk bi mais dañuy bàyyi beneen xadis bi insha allah bi ci tegu ñaareelu xadis bi ñu daal di koy gis masala yooyu mooy euh, rien que baabu istihbaab bi dafa tranché dafa dogu ne lii la lii mooy àtte bi mais sauf ay wute la waaw moom daa jàpp li nga xam ne moom la jàpp ne moo gën a dëgër te mooy mazhabam la tudde bunt mu jeex waaw boroom xam-xam loolu nag kenn du ci ŋàññi kenn waaw ku mu neex comme imaamul Bukhari rahimahullah da ngay gis lay sahih bi noonu lay def day am yoo xam ne day ñëw bind benn def benn bunt boo xam ne sous forme de question pour wan ne ah wute la tranché wul nag ban ki wax yi kan ban moo ci gën a lëng léeg-léeg day ñëw euh, moom euh, daal di tranché ne lii la <laughs> voilà mais baabu wuju bi fekk loo xam ne ñii wa ngi naan dañ koo sopp ñii naan boo soppuñu ko moom mu ñëw ne ñii naan daa war moom mu ñëw ne ma ne baabu wuju bi buntu day war ne lii dafa war <laughs> waaw kooku mooy tranché na loolu nag kenn mënu ko ñee ŋàññi ci benn boroom xam-xam daan lan moo tax mu wax lii alors que alxilaafu moo tabar te nas yi mooy wute yi dafa nekk lu ñu bàyyi xel te wute yi texte yi daal di yenu lu nekk loolu boroom xam-xam bu ne ak darajatul ijtihaad mooy xool li ko doy mu jàpp ko ak li muy jaamoo yàlla kenn mënu koo obligé naa ko tënkul ci Serigne Diou lu tax Serigne Diou waaye <laughs> fu Serigne Diou bu tànk fa lu tax moom mu bëgg ngeen bëgg koo nag ci kooku mukk waaw moo tax ñoom ñooñu ay mujtahiduuna lañ waaw même bu dee ne ci wàllu fiqh duñ leen dégg lu bari ñoom al imaamul Bukhari waaye fiqhul Bukhari yoo fii tarajumi waaw wala fiqhul Bukhari fii tarajumi mooy imaamul Bukhari fiqam bu rëy da nga koy gis rahmatullah alayhi muy ball di feeñ ci ni muy tudde bunt yi. kon fii imaamul Nawawi lim def mooy li nga xam ne mooy mazhabu Shafi'i yi moom Shafi'i yi la loolu la jàpp ne moo gën a dëgër moom la tudde bunt bi baabu istihbaabil idtijaa bunt bi wax ne sopp guñ sopp nga wéer sa ndigg ba'da rak'atayil fajr ginnaaw bi ñu jullee fajar ba pare ñaari rakkaay fajar yi la laata digganteem ak ñuy julli ñaari rakkaay yi nga xam ne ñooy farata yu suba yi ala janbil ayman waaye buy tëdd nag bu mu tëdd n'importe comment n'importe quoi comment bokk mooy euh, euh, mooy day tëdd ci wàllu ndejooram wal xasi alayhi mu ne loolu wo non <laughs> dañ koo soom moo wax loolu dañ koy ñaaxe laa wax léegi nag mu def beneen affaire boo xam ne yi duute la mooy lii a ne sawaa'un kaana jëla bi layli am laa loolu nag moo xam que ne woo nit kookee góor googee wala jigéen googee ñu naan ñuy ñaax mu tëdd ci wàllu ndejooram moo xam dafa julli dafa nelaw ci guddi gi yeewu la guddi taxawal guddi gi wala déet moo waa ji naafila guddi ki naafilawul guddi nelawa nelawa nelawa nelaw ba fajar gi xar mu jóg jàppi ñëw julli ñaari rakkaay fajar kooku sax ci nga dana la yow sopp nañ nga tëdd wéer sa ndigg voilà waaye ki nga xam ne daa nelawa nelaw ba deux heures du matin mu yeewu wala trois heures du matin te julli bi six heures la mu daal di naafile di naafile di naafile ba fajar gi xar kooku it bu jullee ñaari rakka yooyu moom moomee tamit daal di nañ koy yoo eh, yoonal sopp mu daal di wéer ndiggam ngaa bëgg wax ne parce que lii wute la lii tamit beneen wute la boo xam ne wam ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi waaw est tëdd boobu ñenn ñi dañu def teqantal boobu waaw ne tëdd boobu non c'est pour ñi nga xam ne ñoom ñoo naafila guddi waaw kàttaa ku naafilawul guddi kooku concerné wu la voilà loolu nag la imaamu Nawawi di dàq rahmatullah alayhi ci ni mu tëjee bi ne loolu ginul dëgg voilà loolu moo xam waa ji dafa euh, nangam dafa naafila wala naafilawul c'est la même chose si kon mbir maa ngoog kon ginnaaw lii nag ñu dugg nag ci hadith yi imaamu Nawawi rahimahullah buntu bi indiwu ay aaya ci kanam mu indi ñetti hadith la indi eh, di ko një eh, tàmbalee hadith mille cent dix junni ak fukk mu koy tàmbalee kon mu ne an Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idaa sallaa rak'atay al-fajri itaja'a alaa shiqqihi al-ayman rawaahu al-buxaariyu rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-nawawi mu njëkk indi hadiis bi mu ne an Aysata mu ngi jële ci yaayu jullit ñi di sayyidatu Aysa radiyallahu anha annahaa qaalat neena kaana nabiyyu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na idaa salla loolu mooy ala dajee saxoon kaana idaa salla bu ma soona julli julli lan rak'atayil fajri ñaari rakkaay fajar yi nga xam ne moom la ñuy gis fan yëpp di sunna boobee idtajaa day tëdd ala shiqqihi ci wàllam al aymani bi nga xam ne mooy bu ndejoor bi mu ne rawaahu soloona al Buxaari al Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba wala ibn Bardisba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin rahimahullah kon léegi laaj bu njëkk mooy comme donc ko solo ñu ne la li lii sëriñam jiitu woon na ko daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal naka noonu al imaam Abu Dawud solo na ko al imaam An-Nasa'i solo na ko al imaam Ibn Majah daal dina koy solo waaye al imaam kii tamit eh, nu mu tudd euh, at waaw al imaamu abu isa muhammad ibn isa waaw waaw noonu daal di woon na koy solo tamit ah, kon loolu lu am am solo la léegi mu des imaam muslim indiwul lii hadis bi niroog bii mooy bi ci imaamu nawawi teg après voilà bi mu teg ci riyaad bi nii bu ci paree hadis boobu bu imaamu muslim boobu moom waaw kay boobu moom Euh, mais bokkul ak lii euh, aji jaawale man nga ko jaawale sax jàpp ne ah c'est la même même chose euh, ah kii sax al imaamu Tirmidhi indiwul exactement bii moom moom beneen bi la indi boo xam ne xaw na niroo mais bokkul parce que boobu da ne te boobu imaam Muslim boobu la indi fële sànq mooy bi jaar imaamu Maalik mu jëla ko ci Ibn Shihab mu jaar ci Urwa si Aisha radiyallahu anha ne yoneen saa sallam da doon onze rakka daal di witare benn ci ñoom ci onze yooyee bu paree daal di tëdd ci wàllu ndejooram loolu après julli guddi gi wax tëdd lii nag waxul loolu li dane bu julli ñaari rakkay fajar yi ila kaana nabiyu sallallahu alayhi ila salla rakatay al fajri idtaja ala shiqqihi al ayman voilà loolu la léegi kon imaamu Abu kii la al-Bukhari Abu Dawud an-Nasa'i ak al imaam Ibn Majah al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu daal di mu ngi ko tahajjud bil layli baabu ad-dij'a al-ayman ba'da rak'atay al-fajr Eh, mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid mu ne nettal nañu ci sëriñ di Abdullah ibn Yazid di Abdullah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman rahimahullah al-Muqri xoola keroog mi Xalaf ibn Hisham hadis bii ñu génn la hawla wala quwwata illa billah xam nga Imam Muslim <laughs> eh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris quoi Xalaf ibn Hisham mooy xalaf di bokk ci jàngkatu alko xam nga maa ngi la al muqri wu mais dama ci taxawul boobu maa ngi yàkkamti <laughs> di xool heure bi ak nan la ñuy eh, gaawe ndax ñetti xadis yi nga xam ne moom lañ dajale woon mais xalafum ni Hisham boobaye radiyallahu anhu mooy xalafu bi nga xam ne bokk ci al ashir moom lañ naan al ashir mooy fukkeelu jàngkatu alquran yu mag yi façon jàngi nii voilà sëriñ la woon ci imam Abu Dawud ak imaamu Muslim taalibe la tamit ci imaamu euh, Malik rahmatullah alayhi voilà nekkoon ponkal ci wàllu jàng alquran <laughs> waaw nga xam ne moom euh, ku siiw la voilà dañ na rek al Muqri jàll noonu <laughs> al Baghdadi kon léegi ñu <laughs> kii Abdurrahman al Muqri bi moom mooma ko bàyyiloo xel rahimahullah kon mu ne Abdallah ibn Yazid haddathana mu ne Abdallah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashiyu al-Adawiyu al-Makkiyu uh, al-Ahwaziyu al-Basriyu al-Muqri'u rahimahullahu tabaaraka uh, uh, wa ta'ala ah, mu ngi noonu nekkoon sëriñu fële waa Makka mu ngi noonee léegi am na ay euh, comme xalaf rek moom tamit am na ci yoo xamante ne nii ci ku ku siiwoon la waaw <laughs> imaam la woon bu mag ci wàllu domaine boobu euh, nga xam ne mu ngi jëlee loolu ci Naafi ibn Abi Nu'aym léegi ku dëgër la woon waaw <laughs> imaam al-Hafiz ibn mu ne moom mii bokkoon na ci kibaaru shuyuukh al-Bukhari waaw Allahu akbar mu ne jàngale na alquran lu lu tegoog soixante-dix gen ak lu teg allahu akbar bokkoon ci sëriñ yi gën euh, euh, min kibaari shuyukh al-Bukhari euh, rahimahullahu tabaraka wa taala muy Abu Abdirrahman hmm? Abdallah ibn Yazid rahimahullah ñi ne mawla Umar ibn al-Khattab ñi wax leneen rahmatullah alayhi mu génn àddina l'an deux cent treize waaw ah, deux cent treize gane àddina la cent vingt génn àddina la deux cent treize gis nga génn cent treize ans am na sax ñu ne dem na bala deux cent quatorze wallahu taala euh, alam non matul matul cent cent vingt ba deux cent treize mooy sept moo ko desoon mu matal centenaire euh, euh, radiyallahu taala anhu wa arda qala mun haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub mu ne ki nettali mooy Sa'id ibn Abi Ayyub li Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas Abu Yahya al-Misri al-Khuzaa'i mawlaahum gane àddina la cent génn àddina la cent soixante et un gis nga kii soixante et un naa Allahu akbar waaye seen seen seen dundu barkeel na looloo am solo waaw du at yu bari yoo xam ne dara amu ci qaala mu ne haddathani Abul Aswad mu ne ki ma nettali ma Abul Aswad ni Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad ibn Nawfal ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abdil Uzza al-Qurashi nga xam ne moom nag moom mu ngi génn àddina euh, euh, après l'an cent trente am na nag ñu ne l'an cent loolu lu yéeme la <laughs> eh? génn àddina fële ca nga xam ne mooy Éthiopie al-Habasha fële génn àddina rahimahullahu rahmatan wasi'a an Urwata ibn Zubayr moo jële ci Urwa ibn Zubayr ibn al ibn Khuwaylid al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani nga xam ne waxoon la que ne moom mu ngi am nañu ne ci jeexitalu xilaafu Seydina Omar tàmbali Seydina Ousmane ci la génn àddina muy l'an 23 loolu mooy li siiw génn àddina l'an 94 ci li gën a siiw rahmatullahi alayhi an Aysata mu jële ci tantam bi rakku yaayam Aysata bint Abi Bakr ibn Abi Quhaafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashiyya at-Taymiyya ummu Abdillah ummul mu'minin al-Qurashiyya al-Makkiyya al-Madaniyya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha zawju an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat kaana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idhaa sallaa rak'atayni rak'atay al-fajr ittaja'a ala shiqqihi al-ayman Allahu akbar hadiis bi kon lii la imaam njëkk a indi ngir wane kon ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi nii waa ana lëkkaale ba buntu bi ñu ne lëkkaale bi leer na hadis bi day wane ne kon mooy tëdd gi ñuy tëdd ci wàllu ndejoor bi de loolu dañ koo soog parce que kaana yeneen saa sam da koo saxoo woon la wax waaw parce que kaana moom yarul loola di woon dawaami wal istimraar ci li gën a dëgër <laughs> waaw mooy moom bu ma soog julli ñaari rakka yooyee yu yu yu yu yu yu yu yu woyof yooyee yu fajar yooyee da doon tëdd ci wàll wi nga xam ne mooy ndejoor kon lim ne sopp tëdd waa ba'da rak'atil fajr wa ala janbil janbihil ayman mooy diine ji balañ ne lii dañ koo sopp mooy ci leen saa soxnañ koy jëlee waaw te du loo xam ne da ko def benn ñaar ngir li bayaanil jawaaz ngir wane ne mën naa nekk non da koo ne saxoo woon voilà kon loolu day wane ne lii dañ koo sopp sopp gaa ngoogu. léegi nag côté wal xasu alayhi ñaaxe bi googu ñëwagul mooy xadis mujj bi xadis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu boobu lay wone ne lii moom dañ koy ñaaxe bu bare mooy digle <laughs> di ci soññu nit ñeeg di leen ci ñaax kon xadis bi mu ngi nii loolu mooy lëkkaale ma buntu al imaam al xaafis ibn Hajar rahimahullah bi nga xamante ne ci lay sarali ci li nga xamante ne nii mooy Abul Aswad bi moom lañ naan yati mooy yatimu Urwa voilà mooy jirim ba nga xam ne sayna Urwa moo voilà moom <laughs> Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal ibn al-Aswad ñu naan ko al ki nga xam ne euh, moom nii euh, euh, moom lañ naan yatiimu Urwa mooy an-Nawfali ndax Nawfal maamam rahimahullah ta'ala al imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne ala shiqqi ayman mu ne qiila nee nañ al-hikmatu fiihi boroom xam-xam yi nee nañu sagesse bi xëriñ péef gi nekk ci tëdd yoneen saa sanam doon tuddul ndajoor loolu xam nga loolu yàgg nañ koo gis waaw gisoon nañ ko yàgg yaa ngi koy fàttale ko bay <laughs> waaw waaw di ah, waaw ak booy tëdd la ngay ñaan ak yooyoog la maxoon sayyidina al-Bara ibn Azib radiyallahu boo ñuy ngay waaye julli na nga jàpp jàpp gi nga xam ne moom ngay jàpp ngir julli tëdd sa wi nga xam ne mooy sa ndajoor après nga jàng-jàng yi hmm? loolu fàttalekul bunt yooyee taxawoon nañ ci bu baax mu ne fii al xikma nee nañ al xik xiila al xikmatu sagesse fi xëriñ téef gi fii anna al qalba fii jihatil yasaar mooy ne xool ci côté ndejoor càmmoñ bi la ne lu féete falaw istaja alayhi la staghraqa nawman waa ji bu tëddawoon côté càmmoñam ah nelaw yi day xóot li kawnihi ablagha fi raaxa ndax moo gën a eh, eh, eh, jote ci noflaay boo bëggee nelaw yu xóot moom boo boo sa càmmoñ ndax boo ko tëddee ba fala ne day reposé bi xilaafil yamin contrairement nag ndejoor bi ndejoor bi fa yakunul qalbu mu'alliqan mooy mu'allaqan mu'alliqan bi fa la yastawi xol bi nekk loo xam ne day lonk boo tëddee benn côté bi moom day lonk loolu nag day tax lu day éveillé wul waaw di nga mën a nelaw mais du xóot ba bu boobaa julli bi di ko mën a gaaw bu jotee di nga mën a jóg wala la lay yee doo doo doo di nga mën a jóg waaw waaye tamit leneen loo xam ne waxu ko mooy yeneen saa salaam daa nekkoon koo xam ne yuhibbu tayammuna daa bëggoon ndeyooru ci léppam waaw ci buy peñawoo buy taxuur yi ci njàppam ci laabam ci tanauli yi buy sol daal wa tarajuli yi buy peñawoog lépp waaw loolu ndax li nga xam ne mooy barke bi nga xam ne moom la ndejoor am ci kaw càmmoñ kon loolu yëpp dafa am am imam kii al-Qastallaani rahimahullah mu ne bu dee ci xaqu yeneen saa salaam kenn du ne parce que daa tudde daa bañ a tudde càmmoñ parce que da doon bañ a euh, yastaghriqa fi naw mi waaw ngir mu bañ a euh, <laughs> ci nelaw yi parce que moom xolam doonu loon nelaw bëtam yee doon nelaw te xolam doonu loon nelaw te loolu sax na waaw <laughs> kon <laughs> waaw mooy mu après mu wax lu mel ni comme lu wax léegi ne xikma bi mooy yeneen saa salaam daa newoon koo xam ne daa bëggoon di ndejooru voilà ak barke bi nekk ci ndejoor kon loolu bu ko fàtte euh, léegi nag imam an-Nawawi euh, imam al mu tekki leneen loo xamante ne mu ne wa amma inkaaru ibn Mas'ud al-ittija moom laa wax sànq bi ñuy tàmbale imam an-Nawawi daa tudde bunt bi moom li nga xam ne moom la jàpp ne moo gën a dëgër te mooy seen mazhab siinoo wute la mu ne kanta bañ gi nga xam ne moom lañ toxal jële ko ci ibn Mas'ud di Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu al Ah mooy tëdd googu moom da ko da dane moom nangu ko woon quoi jàppul woon ne noonu loolu lu ñu war a def la wa qawlu Ibrahim an-Nakha'i mu ne ak boo ci boolee waxu Ibrahim an-Nakha'i rahimahullah ne hiya bid'atu shaytaan loolu mooy tëjug shaytaan la waaye kama akhrajahuma mu ne ñaari wax yi yëpp jëlee ci Ibn Mas'ud ak Ibn ak Ibrahim an-Nakha'i kom li nga xam ne rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma mooy li nga xam ne noonu la ko solo wa Ibn Abi di Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne lool bu ñaari wax yooy nag noo koy jàpp mu ne ko wa mahmulun ala annahu lam yablughuhuma al amru bi fi'l mu ne lii moom lenn kese la mooy dañuy jàpp ne li njort bi rafet biñ mën a am ci ñoom mooy que ne yonent bi sallallahu alayhi da ko doon def ñii moom mooy da leen a jotewul kese waaw parce que mënu leen a jote yonent sallallahu alayhi wasallam di def loo xam ne kee Seydina Ibrahima an-Naxa'i di ko tudde tëddug saytaane loolu mënu la nekk dañ koo yëgul imam Ibn Mas'ud manoon a bañ li nga xamante ne mooy loo xam ne gis na ne xam na ne yoneen saa sam da koo def loolu wala moom mooy la ci nit ñi jàppe moo tax xoolal imam al-Hafiz mu ne wa kalaamu Ibn Mas'ud dë euh, waxu sayyidna Ibn Mas'ud nag radiyallahu anhu yadullu ala annahu innama ankara tahattuma waaw moom li woy wane di ko feeñal mooy ne di ko tegtale mooy moom li mu bañ mooy ñi nga xam dañoo jàpp ne loolu farata la waaw loolu la bañ parce que ñaar yooyu bokkul de bañ leen ne ne lii la mbir mi nanguwuma ko ak tamit nag wala nga ne mbir mi na ko gaa yi bëgg jàppe loolu laa nanguwul ça c'est ñaari mbir la yu wute waaw kon mooy Ibn Mas'ud li mu bañ nekkul tëdd googu mais nit jàpp ne lii il faut nga def ko taxattuma mooy farata ku julli ñaar daal boo ko deful te loolu <laughs> wax dëgg yàlla masa mooy masa ñoom Ibn Hazm nag <laughs> ah waaw al imam Ibn Hazm bu ñuy ñëw wax naa la xam naa xadis bi ñu tegu la ñuy gis masala yooyu moom daa jàpp ne al-Zahiri rahmatullah alayhi ma ne loolu farata la nga naan lan képp ku fi julli ñaari a tëdd tëdd tëdd gee laa wax ci sa ndejoor léegi après dina développé waa léegi ko manul nag wala koo xam ne jot la julli ñaar rakka yi daa ñëw laa dama koy julli fekk imam bi julli di di taxawal kooku na muy def loolu imaam Ibn Hazm dina ci wax moom ni nga xam ne dana mbir mi farata la rahmatullahi alayhi kon mu ne kon waxu Ibn Mas'ud moom li muy tegtale radiyallahu mooy le fait ñi ko jàppee ne farata la waaw ndax wax na fa innahu qaala fi aaxiri kalaami ndax wax na ba muy bañ lii di ko wane di ko wax te mujjanteel woo xam idaa sallama faqad fasal nit ki bu ne assalaamu alaykum Euh, def na tàqale na diggante ñaari rakkaay fajar yi ak ñaari rakk yi mu war a jóg julli ko muy yu farata yi parce que ñoom dañoo jàpp ne en fait tëdd googu c'était juste pour de faire benn benn séparation entre ñaari julli yi ngir ñu bañ leen a xole waaw dooy ñaari julli yi nga xam ne mooy ñaari rakkaay farata euh, yu sunna yi ngay jëkk a julli ak ñaari rakka yi nga xam ne ñooy yu farata yi loolu l'essentiel mooy mu am benn dog dog bu am seen diggante moom nag mu ne boo sëlmalee rek doy na waaw léegi nag loolu lu am am solo la mu ne wakada mu ne wakada ma fukkiya waaye naka nii ba léegi mooy wax yu wuute xadiis bii la lay wax li nga xam ne nettali nañ ko an ibnu umar ci ibnu umar annahu bidaa keneen doon wax ne non tudd googu moom bidaa la <laughs> loolu du sunna fa innahu shadda bi dalik mu ne moom loolu dëgg dëgg ibnu umar radiyallahu anhu dëcee wiit hatta ruwiya anhu annahu amara bi hasbi man istaja'a kama taqaddam <laughs> imaam Noomar sax ci jàkka ji bu gisoo la gis ku tëdd noonu day digle nag jël leen ay xeer xàñkee waaw <laughs> ngir jàpp ne lii du lu baax du lu ñu war a def bidaa la waaw comme nim romba woon euh, mu ne wa axraja keneen tamit koo xamante ne nii moom mbir mi euh, euh, yéemu ko woon mu ne wa axraja ibnu abi shayba al imaam ibnu abi shayba radi rahimahullah soloona an al hasan muy al hasan ibnu yasaar al basri rahimahullah annahu kaana laa yu'jibu al ittijaa waaw kënee bon loolu moom mooy yéemu ko woon quoi waaw al imaam al hafiz nag mu ne wa arjahul aqwali mashru'iyyatu lil fasl waaw lakin la bi aynihi kama taqaddam mu ne waaye nag li nga xam ne daal mooy li gën a dëgër ci wax yi mooy ma ne loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu yoonal la laa wax te dugoogee lu ñu yoonal la waaw loolu dañ koo yoonal waaye mu ne lakin lil fasli dañ koo yoonal ngir taqale diggante julli ji nga njëkk julli ak ji nga xamante ne nii mooy julli ji nga xam ne mooy bu farata bi nga nar a julli ñaar ràkk yu sunna yi nga def benn séparation ab lu dox seen diggante moom ñaar ràkk yi lool la waaye yoonaluñ ko bi ay nii waaye waxu imaam alxaasi boobu problème la bi ay nii la kay lu tax mu ne du bu ay am <laughs> na lees kii seen bu baax waaw waaw mooy que ne euh, faslu boobu dëgg la mais mooy parce que imaam Abu Hurayra laaj nañ ko ko ah eh, bi ko Marwaan naan waa mais man dox gi nga xam ne moom laay dox bu ma julli ba pare ci jàkka ji noonu loolu doyut mu ne ko doyut waaw doyul waaw loolu daa doy kon salaam kese doyul kon mooy tëdd boobu c'est pas rek. voilà c'est pour euh, lil fasli waaye pas bi ay nii dañ naan ah bi ay nii nag mashru'iyat loolu da mooy li gën nag insha allah <laughs> waaw amul dara waaw ndax xadiis bi daa leer waaw kene mbir mi moom bu dee dox ak tamit wax waaw boo sëlmalee waxtaan nga tuuti wala sëlmal nga loolu rek daa doyul ngir def benn séparation bi yeneen saa salaam parce que xadiisu bi mujj ñëw bi Seydina Abu Hurayra bi moo indi lii lépp mooy leeral lii lépp wallahu ta'ala a'lam léegi euh, kon ci kaw nii xam naa dañuy yem ci xadis bii nii léegi nag ñu jàll xadis bi nga xam ne moo ci tegu boobu nag la ñuy indee nag léegi nag masala yi nag euh, waaw boobu euh, bu Seydina Abu Hurayra bi sax radiyallahu anhu moo gën a approprié pour lool parce que boobu moom dafa digle yoneen saa sam dafa digle waaw dafa digle mais euh, euh, dañuy gis xadis bi bi nga xamante ne nii mooy euh, bi ci tegu même ci teg muy bu sayyidatu Aisha ba léegi après ñu gis li taal imaamu Nawawi wax après rek bu ñu jëlee bu ibnu Abu Hurayra bi nag ñu gën a dugg nag imaamu Nawawi dina indi wute yi waaye a dugg ci xadisu ibnu Abu Hurayra bi nga xam ne moom yone saa sam dafa digle tëdd boobu ndax mbir mi yëpp loolu loolu moo tax al imaam Ibn Hazm ne lii moom farata la parce que quand yone saa sam da ko non seulement da koo def ba pare digle ko te dara loo xam ne daa ñëw di ko liggéey waaw kon nag loolu farata la <laughs> wala waaw waaye loolu dinañ ci ñëw insha allah léegi kon hadis bi ñu yem ci noonu ñu jàll hadis bi ci tegu